bismillahi irrahmani irrahim in alhamdulillah naxmaduhu wa nastaciinuhu wa nastaxfiruh wa nacuudu billahi min shuruuri anfusina wa min sayyi'aati acmaalina man yahdihi llahu falaa mudilla lahu wa man yudlil falaa haadiya lahu wa ashhadu an laa ilaaha illa allahu waxdahu laa shariika lahu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 Euh, assalaamu aleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi dellusiwaat santal borom bi tabaaraka wa taala di ko ci suñu séminaire bi aju ci leeral lënt yi nekk ci rafetal bidaa ci diini ak seeni tontu tey mooy suñu jotaay biroomeel ñu war cee leeral ñëw ci beneen thème boo xam ne bu jàllee nag danañ commencé ñëw dugg ci tegtal yi nga xam ne mooy yi ñuy tegtaloo euh, thème bii nga xam ne mi ngi jàngale li mafhum mafhum wa ta'rif al-bid'a al-hasana 'inda al-muthbitin wa naqd ñi nga xam ne ñooy rafetal bid'a ci diine di ko saxal ñoom am na nuñ déggee bid'a bu rafet am na nuñ ko xamle loolu lañ war a indi tey exposé ko daal di koy critiquer insha Allah Euh, démb nag am na waxi Ash-Shaatibi yoo xam ne ne woon nañ dinañ ci ñëw pour mu gën a leer wax ji nga xam ne dafay tëj euh, loolu ñu indi woon démb ci niñ gisee bidaa bu rafet gisin bu ñaaw woo yoo xam ne woo yàqu la Ash-Shaatibi ca buntu boobu da koy leeral lam ko tiitere moo di day leeral ci ne ŋàññ gi ŋàññ bidaa ak yiñ sos dafa doon loo xam ne dafa généraliser maanaam du caa ne dafa am benn bidaa rek bu mu jagoo moom ŋàññi gi waris ñeneen ña loola da ci doon leeral lënt yi nga xam ne ñi nekk ci bidaa ñu ngi koy layoo bu ñaareel ba ba mu indee bu njëkk ba bu ñaareel ba day wax ne annahu qad sabata fi al-usul al-ilmiyyati anna kulla qaa'idatin kulliyatin aw dalilin shar'iyyin kulli idha takarrarat fi mawaadi'a kathira wa utiya biha shawaahidu ala ma'aanin usuliyyatin aw furu'iyyatin walam yaqtarin biha taqyid wala taqs wala taxsiis ma'a takarruriha wa i'aadati taqarruriha ma'a takarruriha wa i'aadati taqarruriha fadhalika dalilun fadhalika dalilun ala baqaa'iha ala muqtada lafziha min al-'umuum ba ci biir mu wax ne wa maa ashbaha dhaalika wa busita al-istidlaalu ala dhaalika hunaalik bi mu indee li nga xam ne moo koy tegtale ci mu ne ba ci leeral ka qawlihi ka qawlihi ta'ala wa laa taziru waaziratun wizra uxraa wa an laysa lil insaani illaa maa sa'aa wa maa ashbaha dhaalika nee na wa busita al-istidlaalu alaa dhaalika hunaalik famaa naxnu bisadadihi min haadha al-qabiil idh jaa'a fi al-ahaadiith al-muta'addidati wal-mutakarrirati fii awqaatin shattaa wa bihasabi al-ahwaali al-mukhtalifati anna kulla bid'atin dalaalatun wa anna kulla muhdathatin bid'a wa maa kaana wa maa kaana naxwa daalika min al-ibaaraati ad-daallati alaa anna al-bid'a madmuumatun wa lam ya'ti fii aayatin wala hadiisin taqyiidun wala taxsiisun wala maa yufhamu minhu xilaafu zaahiri al-kulliyyati fiihaa fadalla daalika dalaalatan waadihatan alaa annahaa alaa umuumihaa wa itlaaqihaa. nee na li li nga xam ne mooy li sax ci régali xam-xam yi source yi xam-xam yi. la xew ta sax ci source yi xam-xam yi source yi nga xam ne xam-xam yi diine lay jàngale mooy bépp régal bo xam ne dafa ñëw nekk lu lu bëbëstal lu généralisé wala mu nekk wala ab dalilu shara dalilu tegtalub sharia boo xam daa ñëw di wax ci dara daa di koy matale lu mel noonu su fekkee dafa baamu ci ay barab yu baree bari te it léeg-léeg bi muy ñëw bii ñëw day ànd ak ay témoignages yoo xam ne day témoigner ay signification yoo xam ne yii ay source la yii ay banqaas la ñu waxee ko waxin woo xam ne dafay ba bëstal dafay matale dafay ëmbul mbooleem la muy wax mbooleem lu dugg ca loolee muy wax te ba muy ñëw moom régal boobu ak tënk akuk jagleel lënkaloowut ak moom tegtal boobu ba muy ñëw tënku tënkuñ ko ci dara ci ne lii ci lay wax jagleeluñ ko dara itam amul lenn luñ ca génne te ànd ak ne ba muy ñëw dafa baamu ci ay yoon ñu saxal ko ci ay ñu baamu ko saxal ko ci ay yooni yoon loolu saa su amee rek la muy tegtale moo di dalay wan ci ne loolu dafay des ci baat boobu nga xamee ne la baat baat boobu baatam la muy laaj la muy wane te moo di eh, ëmb googi muy ëmb lu yaatu ak mboolem lu ñëw ca buntu boobee noonu lañ koy bàyyi. kon la baa bay sàkku ak généraliser ak matale ci àtte boobu yi muy wax moom dalil boobu dañ koy bàyyi ca loola noonu lay demee loolu nag la mu bëgg a wax moo di ahadis yu limu dafa baamu ci ay waxtu yu limu ci ay situation yu wuute lan la baamu mooy lépp lu ñu fent ak cànkute la te lépp lu ñu sos ak fent la nee na lu fekkee nag ginnaaw Yonent bi sallallahu alayhi daa wax ci ay waxin yu wuute terme yu wuute ci waxtu yu wuute ci situation yu wuute ne bépp bidaa ak réer la loolu dalay jàngal euh, ci ne yépp bidaa dañ koo ŋàññi amul benn aaya wala benn xadis bu ñëw di ko tënk moom axadis yooyu amut benn aaya wala benn xadis bu ñëw di ko tënk naan bidaa bi mooy bi mu bëgg wax ne daa bon wala bidaa be mooy bi mu ci génn ci bon yi amul ci lenn loo xam ne dafa ñëw loo xamee ne mën naa wuuteeg li alayhi salaatu wasalaam ay waxam yooyee ni mu généraliser ci wàllu bidaa ci ŋàññi ko loolu dalay tegtal tegtal bu leer nañ ñi ci ne biddaa tere giñ ko tere dafay matale dafa ëmb lépp lu dugg ci biir loo xam ne xeetu biddaa la dañ koy joyal gi joyal giñ ko joyal itam loola itam loolu noonu la biddaa biddaa noonu lañ ko noonu lañ ko teree dafa ñëw rek daal di koy lépp lu ñu fent ak réer la génn du ca génn loolu euh, defe naa ne lu leer la moo tax saxaaba yi ak salaf dañoo dëppoo ci saxaaba yi ak taabi'iin ak ñu leen ñu leen méng ci ne loola dañ ko ŋàññi moo tax lii du boroom xam-xam yi ñoo ko njëkk wax waaye borom xam-xam nga xam ne xaw nañoo yàgg tuuti wax nañ ko xaw nañoo yàgg Ash-Shaatibi nee na as-salafu saalih dañoo dëppoo ci saxaaba yi ak taabi'iin yi ak atbaa'i taabi'iin dañoo dëppoo ci ŋàññi ko ak bonal ko ak daw ko ak képp koo xam ne koo melakaanoo loolu lu mat a bàyyi xel la te it amu ci kenn ci ñoom ku wax loolu koo xamee ne danga rikile wala nga deltu ginnaaw déedéet moo tax loola buñ xoolee seeni wax ak ñi dëppoo ci ngañ bidaa ak ña ca lañ nekk na nekk ca loola loola ak dëppoo la goo xam ne gu sax la moo tax dafa tekkale ci ne bépp bidaa rek nekku dëgg bidaa boo gis ak neen la moo tax bidaa bu rafet mënta am ci diine su loolu jàllee nag kon da xam ne li ñu war a ñëwaat tey jii mooy di nañ déggee bidaa ak nañ ko xamlee ñoom ñi saxal bidaa bu rafet ci diine da nga yëg ni itam loolu du lu dëgër waaye loolu rek ci buntu maandu danañ ko indi incha allah. mbokk yi ñi nga xam ne dañuy rafetal bidaa ci diine daa am nuñ déggee bidaa déggin woowu sax ñenn ñi dañ koo jàppee muy xamle bidaa bu rafet dafa am nuñ déggee bidaa bu rafet nuñ ko tasawuree déggin woowu ñenn ñi dañ koo jàppee muy xamle bidaa bu rafet euh, la chaque ci ne seen gisin gisin woo ñu jàng démb soo ko déggee dëggantaan da ngay xam ne daanaka ñoom noonu lañ déggee bidaa noon lañ ko xamle moo tax seen déggin wi weesuwut lii ñuy waaj a wax ñenn ña mën nañ ko indi ci yeneen i terme waaye daanaka benn lay doon moo tax dañuy wax ne anna al bid'ata al xasana déggin wi mooy anna al bid'ata al xasana hiya al ibaadatu allati uxdisat bi'tibaari zaatiha ba'da ar-rasuli sallallahu alayhi wa sallam wa udxilat fi ad-diin wa kaanat mu'tabaratan fi ash-shar'i haqqa al-i'tibaari lindiraajihaa taxta qaacidatin sharciyyatin aw cumuumi aayatin aw xadiisin bi'tibaari nawcihaa loolu mooy seen dégg ñenn ña lii dañ koo jàppe muy xamle nee na bidaa bu rafet buñ ko waxee mooy jaamu yàlla yi nga xam ne dañ koo sos jëmm ja boo ko xoolee buñ considéré jëmm ji rek ni mel nii moom jaamu yàlla jooju dañ koo sos ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam dugal ko ci diine waaye nag ànd ak ni jëmm boo ko xoolee ci ne luñ sos la ànd ak loolu dañ koy considéré ci sharia dañ koy considéré considéré dëggantaari considéré lu ko waral mooy biddaa jooju buñ xoolee façon bi waxuñ jëmm ji waaye xeet wi buñ ko xoolee xool teg ci charia yi dañuy gis ne lii kat am na lu mën a lax am na fu mën a laxasu am na am na fu mën a bootu ci ci régalu sharia wala aaya boo xam ne dafa matale mu dugg ca wala ab xadis looloo tax ñu koy itibaar kon jëmm ja taxu ñuy wax waaye xeet waa tax loolu mooy sunu xable moo tax ñenn ñi déggin wi Euh, dañ ko tëgg ci terme boo xamee ne moom lañ ko tëggee mu nekk moom xam xamle bidaa bu rafet ci boppam ci diine moo tax ñenn ñi indi wuñ xamle gi waaye déggin wi rek ci lañ yem moo tax euh, Cheikh Abdullah as-Siddiq al-Ghumari ci téeram boobu di itqaanu sun'a fi tahqiqi ma'na al-bid'a day wax ne maanaam moom déggin wi ñu wax nii ne moom ñay rafetal ñay rafetal bidaa ci diine ñoom déggin wii dañ am ci bidaa bu rafet waaye moom cheikh moobu cheikh boobu moom déggin wii da koo jàppe muy ab xamle moom xamle la ko def moom bidaa bu rafet noonu ñoom noonu lañ ko déggee waaye déggin woowu da koo def muy ab xamle ci bidaa bu rafet day wax ne fa fal xasanatu maanaam al bidaatu al xasana la bëgg wax hiya allati tuwaafiqu usul al shar'i wa hiya wa in kaanat muxdasatan bi'tibaari shaxsihaa fa hiya mashruu'atun bi'tibaari naw'ihaa bi'tibaari naw'ihaa liduxuulihaa fii qaa'idatin shar'iyyatin aw umuumi aayatin aw xadiis wa lihaadaa summiyat summiyat xasanatan aywa wa kaana ajruhaa yajrii calaa man sannahaa ba'da wafaatihi wa sayyi'atu hiya allatii tuxaalifu qawaa'ida ash-shar'i wa hiya al-madmuuma wal bid'a wal bid'atu ad-dalaala loolu la wax ci itqaanu sun'a fii ta'riifi ma'naa al-bid'a fi taxqiiqi maana al bidaa nee na al bidaatul xasana buñ ko waxee mooy bidaa bi nga xam ne dafay dëppook sursi sharia day dëppook reeni sharia nee na bidaa boobu donte lu ñu sos la boo xoolee jëmm ja waaye day doog day nekk day nekk lu ñu yoonal boo ko xeet wa façon ba lu ko waral mooy moom kat mën naa dugg ci régalu sharia wala aaya bu matale bu wax lu bari moom mu duggaale ci wala ab xadis donte tudd ko si ci fixé ko léeg-léeg looloo tax ñu tuddee ko bidaa bu rafet ndax dafa am régalu sharia bu muy bootu wala aaya bu bu wax lu bari moom mu bootu wala ci wala ab xadis moo tax képp ku ko sunnaal ku ko ku ko sos moom bidaa boobu da ngay am tuyaaba ginnaaw boo faatoo loolu mooy bidaa bu rafet ci waxinam nee na bidaa bu bon nag mooy boo xam ne day juyoog régalu sharia mooy bi boobu mooy bi ŋàññi mooy bi nga xam ne ak cànkuteel nii danañ ko waxe te loolu boo xoolee lam fi jublu rek mooy albidaa alxasana ndax laata moo indi taarif bii da ko defal ab lay taay ndax daa wax ne fa haadihi al axaadiisu tusarrixu bi taqsiimi al bidaati ilaa xasanatin wa sayyi'a dafa indi ay axaadiis limu indi si ca sax taaliqaati al imaam an wala ay saraam ay taqriiraatam raxmatullahi alayhi ba noppi daa wax ne axaadiis yi day leeral ci ne kon bidaa dafa séddalikoo jëm ci lu rafet ak ci lu ñaaw bidaa bu rafet ak bu ñaaw ci diine door a wax ne fal xasanatu kon bidaa xasana lay xamle foofu kon kooku bokk na ci ñi ko xamle jàppee déggin woowu muy xamle ni noonu ku ñuy wax acheikh Isa ibnu abdillah ibnu Muhammad ibnu Mani al-Himyari ci téeram boobu mu tuddee al-bid'atu al-hasanatu aslun min usul at-tashri' moom noonu la ko tuddee nee na bidaa bu rafet source la ci source yoonal ci diine gis nga de Allahul musta'an moom ci téeram bi doyloowul rek ci saxal bidaa bu rafet ci diine waaye da koo xamle ginnaaw bi mu tuddee xamle borom xam-xam yi nga xamee ne danañ ci ñëw ci jotaayu mujj ya boroom xam-xam yi niñ xamlee biddaa biñ jublu ci sharia biddaa al bidaatu fi sharia bi mu indee seeni xamle dafa indi beneen xamle dafa dafa indi ab xamle boppam moom moo tax sax daa wax ne euh, lenn ci borom xam-xam yi ba mu tuddee seeni taarif dafa wax ne ba mu indee tarifu as-Siddiq al-Ghumari mi Abdullah as-Siddiq al-Ghumari dafa wax ne taarifam dajale na waaye nekkut loo xamee ne lu. lu tere la maanaam lu génne lu ci bokkut la kon da dajale na lu bari waaye nekkul loo xam ne daa génne lu ci bokkut moom taarifam bi daa di wax ne walaalla aqrab walaalla aqrab at-ta'arif ila as-sawabi ala ma naraahu huwa ma suqnaahu min kalaam min kalaam al-imam al-Ghazali wal imam as-Subki rahimahum Allahu ta'ala neema daal taarifaat yëpp yëpp ba ca gën a jub ba ca gën a jege ak jub mooy bi nga xam ne daal moom lañ gis ñun te mooy bi nga ne dañ koo teg jële ko ci waxi al imaam al Ghazali ak al imaam as-Subki ca ñoom nee na taarifaat yooyu ñu ngi ko dëgëral ci alxuraan ak sunna comme niñ ko xamlee ci téere bi comme niñ ko xamee ci téere bi nee na bim loo bim bim bim waxee loolu ba dane wa astantiju min ba'da hadha kullihi wa astaxlisu min dhalika ta'rifan araahu jaami'an maani'an baqiya fi bil gharad bi mu indee taarifaat yooyu dafa indi wax ne seeni taarifaat yooyu mën nañ caa résumé mën nañ caa génne taarif boo xam ne da nee na gis naa ne taarif la boo xam dana dajale mbooleem liñ bëgg a wax ci bidaa bu rafet waaye dana ci génne lu ci bokkut nga xam ne daal lañ bëgg a wax ci bidaa bu rafet dana ko leeral nee na mooy lan nee na al bidaatu al xasanatu hiya idhaaru suratin maxsuusatin li xaalatin maxsuusatin al alaxati dawaa'i ala ibraziha bil qiyaas saxiix kenn xamul li lan la lii ku jàngut ba sam jàng xóot wala nga xam seen waxin ñoom ñii man nga bañ a xam lu muy tekki na bidaa bu rafet daal mooy lan nee na mooy feeñal melakaan wu wu ñu jagleel wu spécial ngir situation li tax nga ko feeñal moom melakaan woowu nee dafa am situation bu spécial bu am boo xam ne yey puus di xëccaate ñoom ñoo wane ne des ko war a feeñal ci nattale goo xam ne gu wér la kenn xamul li lan la kenn xamul lii lu mu mbokk yu lii nii de la xam lee daa rafet loolu nag soo ko bëggee xam fiiri taarifam bii ndax dafa am nee na moom taarif boobu mooy li gën a jaami amaani taarif bi kenn xamul lu mu kenn xamul mooy lan taarif bi dafa fasu lool te it dafa lëmu maanaam taarif bu naqaree xam la daanaka taarif mantiqi la wala logique ci la jéggi jëm waaye la bëgg a wax rek moo di nee na la mu bëgg a wax moo di maana yaani lañ ñoom ñoom nañ déggee bi daa bu rafet moom xam leen bii foofu la jéng jëm ndax daa wax ne mooy feeñal melakaan wu ñu jagleel ween gaa boo xam ne wu spécial loolu lañ fi jublu moo di amal ak jaamu yàlla goo xam ne gu ñu ràññee la nga xam ne yaa ko indi yaa ko amalal sa bopp loolu la jublu idhaaru suratin maxsuusa li xaalatin maxsuusa ngir situation buñ ko jagleel loolu ci jublu moo di feeñal ak jaamu yàlla feeñal ko ci aw melakaan woo xamee ne wu ñu ràññee la wala ci waxtu wu ñu ràññee wala ci palace bu ñu ràññee kon loolu lañ ci jublu loolu lañ jublu ci xaalatin maxsuusa mooy feeñal ak jaamu yàlla ci aw melo wala ci waxtu wala ci palace alaxati dawaa'i ala ibrasiha jaamu yàlla googu ay textes sharia moo sàkku ñu war koo ñu war koo considérer ngir teef yoo xam ne yu sharia loolu jublu ci loolu feeñal jaamu yàlla ci aw melo wala ci aw waxtu wala ci barab yoo xam ne ay texte sharia yi ñoo wane ne jaamu yàlla yii dañ ko war a considérer ndax lu tax ay intérêt yi sharia yu tegu ci moom yoo xam ne wares na ko mën a soos allahu almustaan waaye nag soo koy feeñal amaliya boobu soo koy def danga koy teg ci qiyaas bu wér nag te mooy jaamu yàlla googu da koy appliquer da nga koy nattaleeg yan yan nuróog moom ci teg ci sharia yi ya sax jaamu yàlla ya sax te nuróog moom ci teg ci sharia yi ci yooyu ci nga koy appliquer door koo mën a feeñal. nii de lañ jàppee bi daa bu rafet nasalullah alaafiya loola lool lañ jublu ci taarifam bii ndax moo dëppoog madhabam ci albidaa alxasana ndax moom mi ko bind da koo taalif moom téereem boobu ngir reenal bidaa bu rafet jàpp ne moom ci usul tashri' ci bokk. ndax lu bokk ci ta tashri' moom la la la shakka ci doon doonte saxut da nga fexe ba boole ko ca moom waaw ci ay téeméeri loolu mat naa bàyyi xel bu baax a baax moo tax loolu bala moo mën a am faaw daf koy delloo ci loo xam ne am nañ jokkaloog nuuroo wante ak yamoo wante ci sax ci sharia comme moom ni mu ko ni ko ni mu ni mu ko gisee. kooku itam noonu la déggee ñoom bidaa kon bidaa bu rafet noonu lañ ko déggee mooy ci gàttal lu saxut. ci jëmm ja waaye ca façon ba dafa sax ndax mën naa am mën na am lu ko wane te ci sharia yi ñoo wane lu sax la ndax am na lu mel ne moom lu lu sax ci sharia su ko defee boo ko dugalee foofu rek day day doon lu sax kenn xamul li la am na keneen ku ñuy wax Cheikh Abu Amar Daanang Daanang ibnu Ahmad ibnu Ahmad ibnu Ahmad al-Hawi al-Indonésie kooku ci Indonésie la dëkk. am na téere bu mu taalif tuddee ko albidaatu alxasana inda alshaafiiya fi alibadat albidaatu alxasana inda alshaafiiya fi alibadat moom dafa saxal géggiinu bidaa bu rafet ci diine ndax ba muy wax ci gisiinu alimaamu shafii ci bidaa bu rafet am na benn tomb boo xam ne benn buntu boo xam ne da koo tuddee madluulu kalaami limaami shafii fi lbidaa alxasana al imaamu Shaafi'i waxam li mu wax ci bidaa bu rafet lan lay tegtale daa bokk ca mbir yam tudd bi muy leeral waxi al imaamu Shaafi'i ni muy tegtale dafa wax ne inna al bid'ata al xasana al mahmuda inda Shaafi'i hiya ma waafaqa sunna wa hada yufiidu anna al muhdathaati laysat kullaha laysat kullaha tuxaalifu sunnata li mujarradi kawniha muhdathatan bal minha ma yuwaafiquha wa minha ma yuxaalifuha fa in waafaqat fa tusammaa bid'atan xasana wa illaa fa sayyi'a wa fi riwaayati saaniya qaala maa uxdisa min alxayri wa haadaa wa haadaa aydan yufiidu anna almuxdasaati laysat kullahaa sharran laysat kulluhaa sharran falmuxdasaatu min alxayri hiya albid'atu alxasana walmuxdasaatu min alsharri hiya albid'atu almadmuuma kenn xamul li lan la nee na biddaa yi nga xamee ne dañ koo sant dañ koo tagg ca Shaafi'i mooy ba dëppoo sunna nee na loolu dalay jàngal ci ne day wane ne yiñ sos yëpp du caa génne lépp dafa juyoog sunna ndax li tax rek mu juyoog sunna mooy daa nekk lu ñu sos kese déedéet nee am na yu ci dëppoog sunna am na yu ci juyoog sunna nee na su dëppoog sunna moom la ñuy tuddee bu rafet bu dëppoog bu dëpp bu juyoowut ak moom mun nañu tuddee bu ñaaw te bi daa sallallahu alayhi wasallam lépp nee na lépp lu ñu ŋàññi la waaw léppam nan lay nekkee lu ñu ŋàññi ba noppi muy dëppoog sunna loolu mënta nekk moo tax al imam Shafi'i waxam ji ñoom des na dañ koo dégg nee na ci beneen riwaayab ñaareel ba daa wax ne lañ sos ci aw yiw nee na loolu itam day wane ne yañ ñu sos di daa génne yépp aw ab safaan la aw ay la nee na yañ ñu sos mu nekk lu baax mooy bidaa bu rafet yañ ñu mu nekk lu lu baaxut ab safaan mooy bidaa bu ñu ngàññi noonu dañ la ko waxee sallallahu al afiya kon lii mooy niñ xamlee ak niñ jéggee bidaa bu rafet ñoom niñ xamlee ak niñ jéggee bidaa bu rafet yemuñ ca sax mais dañ ko doon taq dañ koo taqrir man dañ ko wutal ay tasilaat dañ koo reenal ci seeni waxin yoo xamee ne nee nañ mooy tax mu nekk bidaa bu rafet kenn xamul li lan la kon lii mooy seen déggin mooy bidaa bu rafet niñ ko xam léegi niñ ko déggee mooy la dëppoog régali sharia yi jëmm ja boo ko xoolee moom dañ koo sos waaye xeet wa dëppoo nag régali sharia yi sharia régal yi muy teg moom buñ ko xoolee danañ gis ne sos bi dëppoo naag moom ndax boo ko xoolee day taxañu ci réegalu sharia bu généralisé mu dugg ci wala aaya bu ñëw wax lu bari mu duggaale ci wala am xadiis lu mel noonu nag mooy bu rafet léegi nag loo xam ne munta nekk loolu daa juyoog loolu boobu mooy bi ñu ŋàññi ñu reenal ko dañ koo reenal dañ koo taqrir dañ koo saxal ci seeni téwér yi dañoo wax ne lañ njëkk wax ci niñ ko tasile niñ ko reenalee ba saxal ko dañoo wax ne inna hunaka qa'idatan usuliyya am na benn réegalu usul buy wax ne laa yaqtadi tahrimahu maanaam mbir bàyyi ko tekkiwul ci na dafa xaraam lu tax nee na kat liñ xam ci loo xam ne nécessité lañ koo xam mu ne xamin wu munta ñàkk ci diine mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom mbooleem yi dagan yépp defu ko ndax daa bari maanaam nit ki munta def loolu lépp waxuma laak nag maanaam nit ki munta xam mbooleem yi dagan yépp waxuma laak mu di ko def yonent bi alayhi salaatu wasalaam ku dëdd woon àdduna ku dëdd seeni nettali ku dëdd woon àdduna la ku daan néewal ci yu dagan yi la kon yu dagan yem ci daan def rek mooy loo xam ne mën naa faj aajoom mën hmm? naa faj aajoom di bàyyi yu bokkut ak yooyu da koy bàyyi kon lépp lu mu defar moom alayhi salaatu wasalaam ci yu dagan yi tekkiwul ci ne dafa xaram loolu wér na nee ma niki noonu yi ñu sopp ci diin te mooy yi sharia santaane mi dañ koo sopp maanaam jaamu yàlla la neen defut yëpp lu ko waral mooy dafa équipé woon dafa nekkoon koo xamee ne dafa jàppoon lool ci ay yitte ay liggéey yu màgg lu mel ne jottali daawa bi lu mel ne jihaad fi sabilillah lu mel ne yaani fasante kóllëre kóllëre kóllëre yi e kóllëre yi daan fasawanteeg ak li nga xam ne moo di accord yi mu daan teg ak eh, ñenn ñi ay julit al yahud ñeneen ak yeneen yonent bi alayhi salaatu wasalaam yu mu defut ca yooyee nga xam ne dañ koo sopp loolu tekkiwu ci la dafa xaram yu defut waaye même même bu ko defut jàngale nga ko loolu mooy problème bi. maanaam wax gi mu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yooyee ñu sopp yépp daanaka defu ko parce que daa amoon yeneen yitte yu gën a màgg yooyee kon ya nga xamee ne daf koo bàyyi ci yooyee nga xamee ne dañ koo sopp nee na tekkiwul ci ne dafa xaram waaye ñàkk gi mu ko ñàkk def te réewul mu jàngale ko ndax yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na bàyyiwuma lenn lu leen di jegeleel àjjana di leen sori sawar lu bil naa leen ko bàyyiwuma lenn du leen soril sawara du leen jegeel sawara maanaam bàyyiwuma leen lu leen jégal yàlla ak àjjana di leen sori sawar bu ne jàngal naa leen ko digal naa leen ko bàyyiwuma leen lu leen di soril yàlla ak àjjana di leen jégal sawar bu ne tere naa leen ko kon suñ sopp yooyee doonte defu ko waaye jàngale na ko to loolu sax nag moom lu ma tax lu ma tax lu ma tax xoolaat la lu ma tax xoolaat la nee na yooyu yëpp moom alayhi salaatu wasalaam bàyyi ko bàyyi ñàkk gum ko ñàkk def yenn yi tekkiwuñ ngeen xaraam waaye da koo bàyyi ngir ragal teg aw xeetam lu tiis nag euh, dafa dafa dayloo rek source yi nga xam ne dafa généraliser nga xamee ne dafay làmboo mbooleem yooyu ñu sopp ci ay façon noonu noonu lañ ko waxee ñoom alayhi salaatu wasalaam indiwut yooyu yëpp waaye dafa indi rek ay texte yoo xamee ne dafay matale mbooleem yooyee nga xam ne dañ koo sopp ci ay xeetam ci seeni xeet kon source yoo xamee ne si nii day matale mboolem yooyu ñu sopp ci seen xeer moom la indi waaye indi wut yooyu yëpp te bidaal xasana day bokk ci yooyu ñu sopp loolu du dëgg loolu du wax ju wér yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du caa génne yooyu ñu sopp tudd ko benn par benn loolu du lu wér yonent bi alayhi salaatu wa salaam yi ñu sopp ci diine yëpp jàngale na ko bàyyiwul dara bàyyiwul dara lu mat a bàyyi xel la lépp lu ñu sopp ci diine muy loo xam ne boo ko defee da nga ci am tuyaaba jàngale na ko loolu mat naa bàyyi xel bu baax a baax du caa génne daa am ay mbir yoo xamee ne si nii yu ñu sopp la ñu war koo def mu daal koy lëmës ci ay ci ay yëf-yëfaan déedéet lu mat a bàyyi xel la su fekkee dafa am ay mbir yoo xam ne dañ koo sopp nga xam ne alayhi salaatu wasalaam ni nii lañ ko soppee daa wax ne dañ koo soppee rek daa wax ne def leen ko loolu kenn waru koo tënk su fekkoon lu ñu tënk na alayhi salaatu wasalaam moo koy tënk lu mat a bàyyi xel la kon buntu boobu ci lañ daara di wax ne biddaa bu rafet ci yooyu lay bokk mooy yooyu nga xam ne da ko indi mu doon yuy généraliser nga xam ne day ëmb mboole mi ñu sopp ci seeni xeet doon doonte cité wu ko biddaa bu rafet ci foofu lay dugg nga xam ne daal kenn ku nekk mën ngaa xool ni la neex nga defee ko noonu déedéet demewut noona lu ma ta bàyyi xel la bépp texte boo xam ne dafa ñëw di jàngale ci yu ñu sopp te tënk ko ci dara yow boo koy def noonu nga ko war a defee te waroo koo tënk ci dara loolu ma ta bàyyi xel la mat a bàyyi xel la mat naa bàyyi xel kon sharia yam tënk kenn waru ko yam tënki kenn waru koo tënk ni ki noonu yam tënk dam kenn waru koo tënki foofu la ñuy jaale nag bay rafetal bidaa bu bidaa bu rafet ginnaaw nag alayhi salaatu dafa indi dafa wax yu ñu sopp yoo xamee ne indi wut yëppam nee nañ ci seeni wax waaye daa loo xam ne yu sopp yu baree bari mën na jaa dugg lu tax nga ciy dugal yu ñu sos ndax alayhi salaatu wasalaam bi muy jàngale di wax ne yooyee na ngeen ko def mu làmbo yu baree bari ndax tudd ne ne ne lii kat ca la bokk tudd ko kon lan moo tax nga ko cay boole lu tax nga ko cay boole loolu boo demee ci Siddiq al-Ghumari ci Itqaanu Sun'a fi tahqiq ma'na al-bid'a ma ngi lay wax ma ngay wax lu mel noonu waaye loolu du du lu wér Yonent bi alayhi salaatu wasalaam boole mi ñu sopp da koo jàngale maanaam lu aw yiw ci diine bàyyiwut lenn lépp la jàngale moom alayhi salaatu wasalaam dëgg la nag am na ay mbir yoo xam ne bu ñëwee daf koy jàngale na ngeen ko def daal koy joyal ngir lan bañ a bañ a somal aw xeetam bañ a somal aw xeetam waaye daa wax ne def leen def leen tudd leen yàlla lu bari loolu kay jeex na kon kay ñël aw melakaan di ko tuddee yàlla ta sharia sant ko ko loolu loolu muy def noonu ci moom lu jigéen mais jógewul ci Yonent bi alayhi salaatu wasalaam lu lu mat a bàyyi xel la lu mat a mat a bàyyi xel la mbokk jullit ji la nit ñi léeg-léeg boo leen bàyyee ca yooyu duñ farlu ci ak jaamu yàlla déedéet moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo la gën a xam lii intérêt doomu aadama yi lu ko jiitu sax borom bi tabaaraka wa taala la leen jariñ ak la leen di lor kon su fekkee daa am ay textes yoo xamee ne ngir bañ a somal nit ñi moo tax mu bàyyi ko noonu ne def leen amee ne nit ki moom mën naa caa def lu ko soob bu ko tënk rek ci aw melo wala ci waxtu wala ci ab moom na def na koy def rek ginnaaw sariya daa wax ne def leen moom na def rek lu ma ta bàyyi xel la su dul loola fa ngay tàbbi mooy lan yow da ngay wutal sa tek sa sa melakaan sa bopp wala sa lim wala sa waxtu sa loolu loolu kenn amu ci droit sharia nim la santaan nim la santee nga xam ne moo am droit ci sant la nga def moo am droit ci tënkal la lool yi mu la sant su ko tënkalul rek waroo ko tënk foofu la ñuy jaare naan bi daa bare foofu lay jógee loolu du lu wér yemuñ ca nee nañ feeñal feeñal yaani jaamu yàlla yi yi nga xamee ne yani feeñal àttee jaamu yàlla yi nga xamee ne kenn yaxalu ko maanaam kenn indiwu kenn tuddu ko ci texte jaamu yàlla bidaa bu rafet nee na day dugg ci bokk na ci liy tax mu sax comme niñ saxalee bu njëkk ba ne alayhi salaatu wasalaam yooyee mu sopp te tudd ko waaye dafa tudd lu ciy duggaale nee na bidaa bu rafet foofu lay dugg beneen bi bokk na ci fi muy dugg mooy jaamu yàlla yi nga xam ne daa ami àtte yoo xam ne kenn yaxalu ko texte tudd ko carrément yow nga ñëw di ko feeñal ci net ci nattale ko ba mu moom nee na bidaa bi rafet foofu lay dugg te loola nee na lu mel noonu jëfin woowu nee na loolu luñ considéré la ci mbooloo ci saxaaba yi seeni njiit ak taabiina yi ak mbooloo ci fuqahaa yi ak usuliyin ak almutakallimin ci ahlu sunna wal jamaa te bidaa bi rafet foofu lay dugg attey jaamu yàlla yoo xamee ne kenn yaxalu ko yow nga feeñal ko ci lan ci qiyaas te mooy lan banqaas bi nga yéegal ko banqaas bi nga xamee ne maanaam mbir moo xamee ne kenn tudd ko nga yéegal ko ci aslu boo xamee ne dañ koo tudd waaye nag ci chartub nga xam illa bi ci ci far ci nga xam illa gi illa bi taxoon cosaan lii ñu tudd ko di ko yoonal faawu danga koy xam su ko defee illa boobu faawu day nekk ci banqaas bii ñu tudd ñu tudd woon ñu tudd toon nga xam ne kenn tudd ko ci texte faawu illa boobu day daggu itam ci ci bànqaas boobu yi ngay yéegal ci texte ba te loolu nee na lu sax la ci usulul fiqh loo xam ne kenn indiwu ko ci bànqaas boo xam ne saxul ci diine waaye nag am na cosaan lu sax lu sax cosaan lool li tax muy li taxoon ñu saxal ko mooy yilla ji moo ko waral te la jooj gis nga ko ci bànqaas bi doon te sharia tudd ko nga ne ah, kon nag nañ ko yéegal nañ ko yéegal ci cosaan la nee na bi daa war foofu lay dugg nee day juyoog nag source yi jaamu yàlla yi waxul seeni bànqaas waaye source yi jaamu yàlla yi nga di ko saxal ci xiyaas ne ma loolu moom du nekkul lu wér jaamu yàlla goo xam ne jàng mi ngi door a am mi ngi door a tàmbali bokkut teg ci bànqaas yi waaye source yi la nga tàmbali ko ci xiyaas nga xam ne yow ci xiyaas ci nga koy saxal ci ne am na lu niroog moom lu sax ne ma loolu du dagan nee na loola waroom xam-xam yépp dañ caa dëppoo ci araamal ko ndax lay cosaan ci jaamu yàlla yi mooy da naan tekk ba sharia ñëw nee na bidaa bidaa bu rafet nag ak jaamu yàlla la goo xam ne am na cosaan ci sharia bokkut ak jaamu yàlla goo xam ne mi ngi door a tàmbali koo xam ne mi ngi door a am nga xam ne amul cosaan ci sharia yow nga nga sos ko bëgg koo nettali ci beneen jaamu yàlla nen loolu moom la ñuy tere waaye lu am aslu moom su boobaa jaamu yàlla googu même boo ko sosee su boobaa mën nga koo nettali ci cosaanam la soxoon ngir il la joo xamee ne ñoom ñaar ñoo leen boole ñoo leen bokk yéene ko feeñal man ko sos feeñal ko lu tax daa am cosaan lu mel ne moom lu saxoon loolu kenn xamul kenn xamul mooy lan loola euh, wax nañ ko ci bi nga xamee ne si nii ñi ngi saxal euh, loola wax nañ ko bi ñuy saxal bidaa bu rafet al bidaatul xasana inda shafi'iyya fi al ibadat li abi amar li abi umar moomi moo tax ñett ñetteel ba ñu wax ne bidaa bu rafet ji nga xamee ne bidaa maanaam sunna si nga xamee ne dafa ñëw ci xadiis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax gi mu wax ne fa alaykum bi sunnati wa sunnatil xulafaa'i bokk na ci fiñ saxalee bidaa bu rafet fiñ ko tasile mooy nee nañ li alayhi salaatu wax wax ne ñoo ngi leen di dénk ma ngi lay dénk sama sunna nee na sunna soosu lañ ci jublu mooy méthode bi ngay jaar ba mën a jëfandikoo teg ci sharia yi ak seeni àtte kenn xamul li lan nee na alayhi salaatu wasalaam wax gi mu wax ne maa ngi leen di dénk sama sunna ak sunna ñi may topp nee sunna sos lañ ci jublu moo di yoon wi ngay jaar manhajiya méthode bi ngay jaar ba mën a jëflanteeg source sharia ak seeni àtte wal iyaazu billah nee na kenn jublu si sunna si nga xamee ne mooy sunna si yoonal nga xam ne mooy cosaanu mooy ñaareelu source ci source yi yoonal ci sharia kenn jublu ci sunna soosu waaye sunna suñ fi jublu mooy fi ngay yoon wi ngay jaar ba mën a jëflanteeg surtout sharia yi ak seeni àtte wal iyaazu billah mu nee na looloo tax saxaaba yi Yonent bi alayhi salaatu wasalaam sos ay bidaa yu rafet daal koy boole dañoo xam méthode boobu yi nga xam ne alayhi salaatu wasalaam moo ko tegoon ak la ñuy jëflanteeg surtout sharia yi ak seeni àtte ci saxal dara ci diina ak ñàkk koo saxal nee na bidaa bu rafet ab cosaan la ci surtout sharia yooyu yi nga xam ne ñu ngi koy balluloo ci yoonu méthode boobee mi yoonu méthode boobu yi nga xamee ne si nii mooy sunna ci alayhi salaam bëgg a wax kenn xamul li lan la te li wér mooy aleykum bi sunnat yi moom kenn jubluwu ci lu dul yoonu yonente bi alayhi salaatu wasalaam bi mu jaaroon di ko jaamoo yàlla nga xam ne mooy sunnaam si nga xam ne ci la fi bàyyi moo xam lu aju wàllu pas-pas la ak wax i jëf saxaaba yi jaaroon ci loolu lañ fi ñoom nee nañ mooy yoon wi ngay jaar ba mën a jëflante te ci sharia yi kenn xamul leen la am na dañ caa génne jaamu yàlla yoon woowee nag nee na bi daa bu rafet source sharia yooyee ca la bokk yoon wi ngay jaar ba mën a jëflanteeg surtout sharia yooyee ak seeni daa bokk ci ci surtout yooyu mooy bida al xasana bokk nga xam ne yow mi nga xamee ne xam nga yoon woowee xam nga yoon wi alayhi salaatu wasalaam jublu ci sunnaam sos nga xam ne mooy yoon woowu yow mi ko xam da ngay mën a da mën a da mën a génne yeneen i jaamu yàlla yoo xam ne yaa ngi koy teg yeneen jaamu yàlla yaa ngi koy teg ci manhajiya boobu yi nga xam ne xam nga ko taali te manhajiya boobu moom la alayhi salaam jublu ci sunnaam loolu mbokk jullit yi kenn xamul lii mooy lan kenn xamul lii lu mu loo xamee ne ku dégg sharia dëgg-dëgg xam sunna wallahi lii mu dugg ci sa bopp moom mënta nekk nga ne alayhi salaatu wasalaam sunnaam si li mu fi moo di méthode bi ngay jaar ba mën a jëflanteeg sources sharia yi ak seeni àtte loolu mooy lan ñu ne sources yooyu da caa bokk mooy mooy lan mooy bidaa bu rafet nga xam ne ku xam yoon woowu da mën a sos yu rafet yu rafet ci sharia yoo xam ne ay jaamu yàlla la nasalullah salaamata wal aafiya lu ko waral mooy jaamu yàlla yooyu yaa ngi koy mën a ballaloo ci manhajiya boobu yi nga xamee ne moom la alayhi salaam nee ne mooy sunnaam mooy méthode boobu te yoo xam nga ko lii buntu la boo xam ne buñ ko ubbee kenn ku nekk mën ngaa def lu la soob ci jàngkati xam-xam yi moo tax lu leen neex ne bidaa bu rafet la dara nekku ci yemuñ foofa sax waaye dañoo wax ne bidaa bu rafet bala moo mën a nekk bidaa bala mën nekk lu rafet am na ñeenti charte yuñ ca teg bu njëkk ba moo di na nekk ci mbiri jaamu yàlla waaye bu mu nekk ci mbiri aada yeeg mbiri dund yi nga xam ne ak jaamu yàlla amu ca mooy an takuna al bid'atu fi amrin min umuri diin at ta'abbudiyya la fi al aadaat wal umuri al mu'aashiyya mu'aashiyya allati la ta'abbuda fiha ñaareel charte ba mooy bidaa bi bala moo nekk lu rafet day taxañu day bootu ci abren reen ci reeni yoonal yi wala mu dugg ci euh, wala mu bootu wala mu dugg ci ron euh, benn ci ay jubluwaayam na na bootu ci ak ronam jubluwaay yi ta sariya di yoonal benn ci yooya na bootu ci ak wala mu doon mbir moo xam ne dafa matale bokk ci ay mbiram foofu foofu ci yenn ci ñett yooyu falay bootu moo ba tax mu a nekk lu rafet an takuna mun mundarijatan taxta aslin min usul at-tashri' aw daxilatan taxta shay'in min maqasidiha aw amrin aamin min awamiriha ñetteelu bi mooy bu mu fénqaloog bidaa bu mu fénqaloog benn texte ci sharia yi waaye boo koy def itam bu mu nekk ak neenal bu jaagee ma def gi du jaagee ma def gi day bu mu nekk loo xam ne day neenal sunna ci sunnay ci allah tusaadima al bid'ata nassan min nusuusi ash-shari'ati wala yakunu fi fi'liha ilghaa'un li sunnatin min sunani diin loolu la ñuy wax ñeenteelu charte ba moy ban mooy bidaa itam bi nekk lu rafet ba moo nekk lu rafet faaw julli dañuy jàpp ne lu rafet la ginnaaw bi nga xamee ne bu ginnaaw bi nga xamee ne juyewut ak alxuraan ak sunna ak ijmaa faaw day doon loo xamee ne itam julli ñi dañuy jàpp ne rafet la julli ñi dañ ciy dëppoo maanaam julli ñi dañuy gis ne lu rafet la te julli ñi gis na di rafet la mooy borom xam-xam yi gën a màgg gën jubluwu ci rek ne doomu aadama yi ci des mbokk jullit yi lii mooy seeni déggin ak xamle bi nga xam ne dañ koo xamle bidaa ak charte yéen ca teg bidaa bu rafet loolu rek laa chaque ci ne euh, exposé nañ ko waaye tontu laa ngi ñëw di jàngale ci ne loolu lu wér du lu charte yi ñu teg benn wéru ca xamle googu ñu xamle amul lu ca wér seen déggin yoog ak niñ ko tasile itam dara wéri ci te loolu dana feeñ ci tontu lii nga xam ne mi ngi mi ngi ñëw insha allah la jiitu mooy ngir tontu yooyu ñu teg muy doon yoo xamee ne daanaka yu dëng-dëng la lu ci sax daanaka lu ci sax daanaka dañuy wax ne euh, déggin yooyu yi nga xamee dañ koo déggee ci ci bidaa bu rafet muy aw waxin ay charte ak i théorie yoo xam ne teg nañ ko nga xamee ne dañ lay dañ la ciy jàngal ci ne ñoom loolu mooy seenu déggin loolu mooy seen gisin ci li nga xamee ne moo di moo di bidaa bu rafet loola dara saxu ci la ca jiitu may wax gi ñuy wax ne bidaa bu rafet donte jëmm ja boo ko xoolee dañ ko sos waaye façon ba euh, mën naa am fu mu taxañu façon ba mën naa am fu mu taxañu fu mbootu ci régali sharia wala ci aaya yu matale ay texte yu matale loola dul wér loolu li ñu naan daa bu rafet donte jëmm ja boo ko xoolee dañ koo sos waaye boo xoolee façon ba ban nañ koo considéré ci diine ndax euh, régali sharia yi dañ koo tegtale wala mu doon loo xam ne mën naa bootu ci aaya bu bu matale mu dugg ca biir bu wax lu bari ëmbaale ko wala ab xadis loolu la chàkk ci ne du lu wér teg giñ cay teg naan li tax ñi ko def kay mën a xam loolu mooy koo xamee ne mujtahid la wala koo xamee ne mën naa mën naa dugg ci texte yi euh, comme niñ ko waxee nga xamee dañoo jàpp ne daal euh, xeememteef ya tax yooyu muy am yooyu di am ñuy fent ci diine xeememteef yoo xam ne ñu mën a la comme niñ ko leeralee dem loolu du lu wér ndax boo xoolee bidaa bu rafet ñoom comme niñ ko jàppee dañuy wax ne. dëgg dëgg dëgg soo ko xoolee hiya al-ibaadatu allati laysa laha mustanadun qawiyyun mu'tabar li'annaha wa in kaana laha aslun fi ash-shar'i illa annaha uqimat ala wajhin lam yadulla alayhi dalilun laa min al-kitaabi wa sunnati wal ijmaa'i wala min al-qawaa'idi wala min al-qawaa'idi ash-shar'iyya al-kulliyya lii boo ko xoolee dëgg dëgg boo ko xoolee bidaa bi ñuy jàppee bu rafet mooy jaamu yàlla goo xam ne amut fenn fu mën a sukkandiku fu dëgër ci charia fu ñuy considéré loolu mooy biddaa yow ñoom ma yañ jàppee rafet yépp boo ko xoolee nag laa wax ak yii ñu wax ci ginnaaw bi yépp boo ko xoolee dangay gis ne mooy loo xam ne amut fenn wéeruwaay amut béeruwaay ci charia bu mu mën a nangu bu dëgër lu ko waral mu ne doonte am na cosaan ci sharia moom jaamu yàlla googu comme niñ ko waxee ne am na cosaan ci sharia ndax mën naa bootu ci aaya bu généralisé mu dugg ci wala ab xadis donte am na fu mën a dellu sharia donte loolu am na waaye nañ ko amalee jaamu yàlla gi nañ ko taxawalee anam la goo xamee ne benn texte la waniwu ko du ci alxuraan du ci sunna du ci du ci sharia yi nga xamee ne dafa doon yu matale itam waniwu ko kon lu mel noona naka lay nekkee lu rafet kon aslu bi boo ci sukkandiku woon su boobaa loola kenn du wax ak yow waaye yow aslu bi daa am leneen loo ci dolli loo xam ne saxut moo tax looloo tax looloo tax mënut a nekk lu rafet moo tax foofu lëntale bu sewe sew mi ngi ci wax gi ñu wax ne boo xoolee jëmm ji dañ koo sos waaye boo xoolee façon bi am na aslu bu mën a del loolu wérut lu ma tabayi xel la lu ko waral mooy façon bi ci boppam amul asl waaye la la am aslu ñoom yemuñu ca ñoom yemuñu ca loolu lu ma ta bàyyi xel la muy lu sew nag ci misaal bu ñu jëloon zikir tey buñ jëloon zikir tey kayit zikar léeg-léeg muy fecc ci tëbëkatal wala mu wutal ko ab lim wala mu géew na de zikkar soo ko laajee mu ne ah bidaa bo rafet la kat ndax lii nii boo ko xoolee tëb ga tëbaga dal gii tëbaga dal ak budal ko ab lim def ab géew léeg-léeg sax muy fecci soo xoolee jëmm ji mën naa nekk bidaa waaye nag cosaan li cosaan li cosaan li ma lan lan mooy cosaanu të tëbaga dal ak def ko ab géew ak di lim lan mooy cosaan li loolu amul cosaan ci sharia kon li am cosaan yemoo ca te mooy zikkar bi yemoo ca am nga leen yoo ca bolli loolu lu mat a bàyyi xel la su fekkee dañoo jublu ci ne lool lépp day dugg ci biir zikkar su boobaa zikkar mën naa am cosaan de zikkar mën naa am cosaan waaye cosaan loolu yi fa muy dugg ci ab aay wala ci ab reega wala ci ab xadis doo ca fekk mukk mukk mukk façon bii ñu koy taxawale yaa ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran kasira yàlla mi na ngi lu bari ndax fekk nga fi fecc ndax fekk nga fa li nga xamee ne moo di géew wala fekk fa ab lim bu ñuy def amu ja kon amul asl la dëgg dëgg dëgg li tax ñu naan bidaa bu rafet amul asl mata bàyyi xel la parce que lañ ko booleele mooy asl ba dañ caa mut loolu mat naa bàyyi xel bu baax a baax moo tax la shakka ci ne euh, bidaa al bidaa al xasana boo bii ñu jéem a bidaa bi ñuy jéem a rafetal du génn ci ñaari mbir yii moo tax tasilaat yooyu ñuy jéem a joxe nan alayhi salaatu wasalaam yu baree bare ci sopp yi defuñu ko parce que dafa am équipe équipe woon ci ku yu ko gën a màgg waaye daa wax ay aaya ak it waa da indi ay textes yoo xamee ne yooya da cay duggaale ci ay façon te bi daa bëri foofu la dugg loolu du lu wér comme niñ ko leerale yonent bi alayhi salaatu wasalaam buy sopp dara di ko jàngale buy sopp dara di ko jàngale lu muy daf koy leeral mu leer naañ ñi yi cay dugg te mu doon yi ñuy jàngale loolu da koy saxal ci yeneen di barab lool la lool lu mat a bàyyi xel la alayhi salaatu wasalaam bu tuddee dara tënk ko rek boyal ko mu doon yuñ sopp yuñ war a def ci diine ji nga xam ne tënk ko ci dara soo ci dugalee yeneen ay yoo xam ne da nga koy def wala nga ñëw di ko def am yeneen yoo xamee ne mën na caa duggaale yooyu faaw doon yu sax ci diine ci yeneeni barab ci yeneeni texte ci yeneeni ahadis yu mat a bàyyi xel la bu nee na ngeen tudd yàlla moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax doomu aadama day jë day def nu ko neex day day del nu ko neex ma damay tudd yàlla parce que alayhi salaatu wasalaam moo ko sopp kon joxiwul ay façon te bi daa ba rafet moom kon façon yi moom mën nañ ko tàmbali suñu bopp parce que day bañ a somal aw xeetam loolu mooy loolu façon yi ni ñu tuddee yàlla moom mi santaane mi tudd yàlla façon yi da koo jàngale ba noppi terme yi muy we da koo jàngale ba noppi kon aajo woowun lan ah aajo woowun di sos beneen bi mooy loolu aw lay bu fekkee alayhi salaatu wasalaam li mu yoonal daa bari lool defu ci yëpp yi mu sopp daa bari yoon waaw yow yi sopp ca sax ci sharia kenn xamul nu mu lan moo tax nga ciy dugal yeneen yeneen yuñ sos naan lu rafet la te yow yiñ sopp yëpp dafa goo ko wallahi alazim yi ñay sos ci bidaa yu rafet yëpp ci diine ñoom ñëpp nag laa wax jàpp ne bidaa ba dafa am ci diine man naa waat ci yàlla ci ne li sax ci sharia yëpp defaguñ ko te comme niñ koy tuumaale alayhi salaatu wasalaam ne niñ sopp yëpp mënu koo def waaw ginnaaw mooy borom sharia ci saw yow te yi sopp yëpp mënu koo def lan moo tax yow nga taxaw ne mën nga koo def di woote waloo ba cay dolliwaat yeneen loolu musiba la mbokk jullit yi moo tax loolu mënut a doon mënut a doon lu sax waxuma laan nag yéen joteekaat nag naan lan loolu xiyaas bi danaa ci ñëw muy loo xamee ne dara wéru ci daan bi daa bu rafet day dugg ci feeñal àtte kon kon ñoom jàppe na loolu lu sax la kon dañoo jàppe lu sax la ñoom ñoo ko indi nag ñoo ko feeñal yow ginnaaw lu sax la loo koy tuddee bi daa loo xam ne sharia da daa nëbbu woon sharia indiwu ko waaye am na asl bu mu indi bu nuroog moom su ko defee yow nga yéege ko ci aslu ba nga ñëw yaa ko sosal sa bopp ne leenee sharia moom la tudd woon te lii ñoom ñaar ñoo bokk kon nag lu rafet la dara nekku ci kon kay bu ko tuddaa bi daa bu rafet ginnaaw daana bu woon sharia junjoon na ko yow nga ñëw indi ko kon day mel ne kon da ngaa bëgg a wax moo ko yoonal kon bu ko tuddee bi daa bu rafet ñeneen sharia ko yoonal rek waaye fent gi nga ko loolu la muy tekki mooy sharia yoonalu ko te loolu bokkut ak buntu qiyaas danañ ci ñëw léegi nii wuuma laag nag jàppe ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sunna si mu wax ne maa leen maa leen koy dénk mooy yoon wi ngay jaar ba mën a jëflanteeg texte yi sharia yi surtout sharia ay ak seeni àtte loolu du lu wér lan lañ bëgg a wax ci buntu boobu liñ ci bëgg a laxas mu doon lu langaamiitu ci suuf mooy lan dañoo bëgg a wax ne sunna sooso daal la muy tekki mooy lan ki nga xamee ne daal moom nee na moo dégg diine moo ko xam di ci dugal di ci génne daa am méthode bu muy yor boo xamee ne surtout sharia yooyee moom moo cay xool nam cay balluloo bay daga naka xaraamal buntu bu yaat buntu bu danger danger le mbokk jullit yi te sunna soosu bi tekkiwul lu dul yoonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yim jaaroon ak i saxaabaam ci yàlla ak i ak i wax lii yoon bi te jàngale ko ci ay textes yu leer na loolu mooy sunna waaye mooy méthode bi ngay jaar ñi ngay jëflante sharia yi nga xam ne jaamu yàlla da ngay jël teg nee yow sallallahu alayhi wa sallam daan santaane ay tegginam yëpp nga jël ko teg nee ne loolu du sunna lañ jublu ci dëgg-dëgg ci sunnaam soosu mooy méthode bi ngay jaar ba mën a jëflanteeg sursi charia ak seeni i nga xam ne loolu ku ko gëm tey mën ngaa jàpp ne man xam naa sunna léegi ndax méthode bi may jaar ba lu ma gis delloo ko ci texte yooyu man maa ko xam kon ginna kon xam naa sunna ndax alayhi salaam loolu la bëgg a wax loolu musiba la moo tax biddaa bu rafet boobu ñuy jéem a wax di ko jéem a reenal fu nekk ñu dugg fa di ko tegal sax ay charte di ko tegal ay charte naan na boote ci benn reen ci reeni sharia yi rek wala ci ab aayaak bu mu fénqaloog ab texte boo xam ne bu saxlaak yooyu kenn xamul mooy lan na jullit ñi gis ne na jullit ñi gis ne loolu ñuy atibaar la charte yooyu ñu tudd yépp loolu lépp taxakkum la rek ci li nga xamee ne moo di sharia waaye doonut loo xam ne lu dëgër la loolu eh, juli ñi na ko bàyyi xel eh, bu baax a baax moo charte yooyu wax ne na bokk ci mbir yi diine yi ñuy jaamoo yàlla na taxañu ci benn ren ci reeni yoonal yi ah euh, wala ci jubluwaayu sharia yi wala ci mbir ci ay mbiram bu mu fenqaloo benn mi teg fi teg ci sharia yi waaye nag jullit ñi gis na rafet la bu mu jiyoo alxuraan ba sunna loolu mooy la lu ñu fent naka lay dëppoo alxuraan ba sunna moo tax charte yooyu faaw ñëw ci ci tontu yi faaw mu leer teg ñetti charte yooyu ñeenti charte yooyu ñu teg ne mooy tax nekk mbir mi nekk bidaa bu rafet daa amul ci bidaa bu rafet daa amul ci bidaa maanaam lu ñu sos moom foo ko fekk lu ñu sok lu ñu sos mbokk yi di foo ko fekk bokk ci mbiri jaamu yàlla yi ndax jaamu yàlla sharia da ko santaane ba noppi dañuy jaamu yàlla beneen bi itam mënut a taxañu ci benn ron ci ren sharia yi lu ko waral mooy la tax ñu naan bidaa la loolu ab texte da ko wanewut kon amul asla loolu lu mat a bàyyi xel la ñetteel ba mooy bu mu fénqaloo bee mu teg fi loolu mënut a nekk mbokk jullit foo fekk bidaa day neenal sunna day fénqaloo texte benn bi nag moom ne jullit mi gis rafet loolu bu mënut a nekk jullit bu xam sunna dëgg-dëgg gis ne dara du gis ne bidaa lu rafet la du gis ne bidaa lu rafet la bal day juyoog alxuraan ak sunna kon texte yooyu moom du lu dëgër moo tax bidaa moo tax bidaa ci li nga xamee ne moo di diine ci gisuñu ci dégginu bi wér Euh, ci déggin bi nga xamee ne mooy yu wér dañuy wax ne bidaa ci boppam bidaa bi ñu jàppee lu rafet ñaari mbir yii du ca du ca mucc ba ca jiitu euh, moo di bidaa foo ko fekk day fénqaloog li ñuy tuddee as-sunnatu tarkiya safaanam la daa jàkkaarloog moom carrément te lu jàkkaarloog sunnatu tarkiya borom xam-xam yi nee na loolu lu bon la bidaa la mënta nekk bidaa bu rafet as-sunnatu tarkiya dafa jàkkaarloog bidaa bi ñu jàppee bu rafet ñoom lan mooy sunnatu tarkiya sunnatu tarkiya mooy tarku nabii sallallahu alayhi wa sallam ibadatan maa qiyaami almuqtadi lahu laha wa intifaai almaanii minha nee na bidaa bu maanaam turk a sunnatu tarkiya mooy lan alayhi salaatu wasalaam bàyyi dara bàyyi ak jaamu yàlla nga xam ne defu ko te la tax ma war koo def ma nga fa la ko ko teree def nekku fa ba not mu bàyyi ko loolu bàyyi gi de jaamu yàlla la nit ki da ko war a bàyyi az-Zarkashi day wax ne as-sunnatu kama takunu fi al-af'ali takunu fi turuq ci albaxrul muxiit nee na sunna ni muy nekkee lu ñuy def ba nekkee lu ñuy bàyyi kon lu alayhi salaatu wasalaam bàyyi ngir jubluwaay te mooy la tax mu war koo def ma nga fa la ko tere def nekku fa mu bàyyi ko da si ko war a bàyyi bidaa bu rafet nag daa ñëw di fénqaloog loola ndax bidaa bu rafet ca ñoom lañ ko jàppee mooy lan mooy fi'lu ma ma tarakahu rasulu sallallahu alayhi wa sallam ma'a qiyaami al-muqtadi lahu wa intifaa'i al-maani'i minhu al bidaa al xasana buñ ko waxee dëgg-dëgg boo ko xoolee mooy def loo xam ne alayhi salaatu wasalaam da koo bàyyi woon defu ko takka la tax la tax mu taroon mu waroon koo def ma nga fa la ko tere def nekku fa mu bàyyi ko yow nga ñëw def ko waaw ndax loolu mën naa nekk du rafet abadan mënut ta nekk du rafet lu mel nii la chaque ci mun mënut a sax ci diine waxuma laa muy nekk lu rafet lu mat a bàyyi xel la ndax lu mel noonu du génn yi benn mu doon loo xamee ne jëf la joo xam ne sharia waxut ne war nañ ko def da caa noppi benn mu doon loo xamee ne jëf la joo xam ne sharia daa noppi da caa noppi waxuñ ne warees na koo def wala mu nekk jëf joo xam ne sharia joxewu ca ndigal wala mu doon loo xam ne dangaa jëf loo xam ne sharia dafa digli mën nañ ko bàyyi waaw lu mel nii nu muy nekkee lu rafet kon kooku lu mel noonu munta ànd ak sharia rot ci benn place kon kooka sharia day day nekk ci benn place moom mu nekk ci beneen place ndax loolu tanaqud am sharia ta wax ne munta noppi ci dara ba noppi di ko santaane lu mat a bàyyi xel rawatina lu aj ci wàllu jaamu yàlla wala loo xam ne ne diglewu ko dajaa caa noppi ba noppi di ko santaane wala mu doon loo xamee ne si nit ki da koy def te sharia dafa santaane ñu bàyyi ko loolu mun ànd ak sharia mbokk jullit yi kon su fekkoon mook sharia ñoo ànd day bokk ñoom ñaar dañooy bokk benn place bu ñuy wàcc kon sharia bu fekkee da noppi comme mooy alayhi salaatu wasalaam te lu taxoon mu waroon koo def ma nga fa euh, te amut benn atte buñ ko saxalal ba muy wàcci ba jaam yàlla googu di sosu bañ koy sos loo xamee ne mën naa dolliku cal la sharia loon loola dalay wan ci ne sukkandikuwaayam ci sharia du lu ñu itibaar moom albida al xasana ndax kat loo xam ne sharia da caa noppi loolu la muy wane moy wóoroo cee ji yog sharia di ko jéem a def lu ma ta bàyyi xel la tey mënu mënuñ caa déggee benn déggi-déggin bu spécial lu dul ne loolu daa juyoo sharia daa juyoo moom kon bidaa bi rafet noonu la mel loolu mooy mbir mu njëkk bi moo tax Ash-Shaatibi di wax ne fal xaasilu anna kulla muxdathatin yufradu dammuha yufradu dammuha tusaawi al muxdathata al mahmudata fi al maana fa ma wajhu dammi hada wa madxi hada wala nassa yadullu ala madxin wala dammin ala al xusuus waaw lu wér mooy lépp loo xam ne dañ koo sos ba noppi ñu koy jéem a ŋàññi lii day bu ñu ŋàññi la la booba day yemoog ba ñuy sant moom ci maana maanaam bidaa ñay rafet bidaa bu rafet ñay rafetal bidaa bu rafet am yu ñuy ñaawal bàyyiwuñ xel ci ne signification ba nekk ce ba ñuy rafetal moo nekk ci ba ñuy ñaawal lu mat a bàyyi xel la maanaam lépp lu ñuy mën a wax ca yi ñuy rafetal ci bidaa bu rafet mën nañ ko wax ca yi ñuy ñaawal lu tax ñuy nee na lan moo tax ñuy ŋàññi bii di tagg bale te amul benn texte ci sharia ci alxuraan ak sunna boo xam ne dafay tegtale ci ne bee dañ ko ŋàññi bee dañ koo ŋàññi bee dañ koo tagg spécial tegtale spécial amut kon bidaa bu mu nekk lu rafet mbokk jullit yi loolu mat naa bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax moo tax mu ne wa anna sukuuta an xukmi alficli aw altarki ijmaacun min kulli saakitin ala an la zaaidata ala ma kaan wa huwa gaayatun fi hada almaana loolu mi ngi ko wax ci almuwaafaqaat fi usul sharia nee na su fekkee sharia daa noppi ci atteb jëf dara ne bu leen ko def wala atteb bàyyi ne bu leen ko bàyyi nga xam ne da caa noppi waxut ne bu leen ko def waxut ne bu leen ko bàyyi loolu dañ caa dëppoo ci ne la sharia santaane ba noppi wax ko ya ca des waxu ca dara waxu ca ak def waxu ca ak bàyyi loola ab tegtal la buy wane ne loolee kay wëru caa dolli dara loole mu yoonal ba noppi ya ca des waxu ca dara yooye mu waxut dara waroo jël di ko teg ca lam lam wax dara ba noppi loolu mat na bàyyi xel bu baax a baax kon lii bunt bi day dàq day weddi loolee ñuy jéem a teg loolu ñuy jéem a wax di wax na biddaa dafa am fu mën a langaamiitu ci biir sharia fu mën a langaamiitu ci biir sharia ci ab aaya wala ci ab texte wala ci ab xadis wala ci ab régal loolu du lu wér beneen bi itam mooy loolu ñu wax ci yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam ci ne yañ sopp da ca am yoo xam ne tudd ko santaanewu ko bidaa bu rafet nag da cay duggaale parce que léeg-léeg day indi loo xamee ne yiñ sopp yu bari yoo xam ne yooya da cay duggaale ya cay duggaale da koy da koy leeral ci ci yeneen mi texte loolu mat naa bàyyi xel baax ñaareel ba mooy dafa am régal loolu ñuy sukkandiku ci wàllu qiyaas mooy qiyaas bi ñuy nattale ne bidaa bu rafet bokk na ci li koy rafetal mooy day dugg ci buntu qiyaas te mooy jaamu yàlla gu saxutoon nga sos ko ndax daa amoon cosaan boo xam ne dafa sax yow tàmbali woo jaamu yàlla gii de daa am façon boo ko sosee woo xam ne amoon am moom jaamu yàlla gi amoon na cosaan moom te illa bi xool ñu cosaan ñu yoonal ko mi ngi ci biir banqaas bi su ko defee nga yëngal ko foofu waaye bokkut ak jaamu yàlla goo xam ne ko tàmbali carrément ndax lay cosaan ci jaamu yàlla yi mooy ak tawaquf ak alxadr loolu du lu wér niñ ko waxee nekkul lu wér li wér mooy al aslu fi ibadaati alxadr wal manu jaamu yàlla loo xam ne taabud lañ ci jublu ah, dañ koy jaamu yàlla ci cosaan mooy wërë caat buru caat def dara kon bidaa bu rafet mënut am ci buntu booba jaamu yàlla kenn du ci xiyaas lu mat a bàyyi xel loolu madaahibul arbaa dañ caa dëppoo alxanafiya almalikiya alshaafiiya alxanaabila ak ñeneen ñu dul ñoom loola mooy lan mooy jaamu yàlla gi jaamu yàlla yi kenn di jox xiyaas ci ay jaamu yàlla yu sax nattale ca yeneen jaamu yàlla yoo xam ne dañ koo fent nga xamee ne mi ngay door a tàmbali ma ngay tàmbali gi nag mën naa nekk ci ñaari anam yi mooy jëmmi jaamu yàlla gi ci boppam daal musutoon a am nga yow nga tàmbali ko maanaam mu taam asl wala asl amoon na waay la façon boo ko defee yow loolu lépp ci tàmbali lay dugg lu mat a bàyyi xel ginnaaw nag façon boo ko sosee ci mbirum tàmbali jaamu yàlla ci lay dugg kenn mënta xiyaas jaamu yàlla googu ci geneen jaamu yàlla gu sax lu ba ta bàyyi xel la lu bàyyi xel la moo xam loolu ci ci source yi jaamu yàlla yi la moo xam ci bànqaas yi la te bidaa al xasana ñoom nañ ko jàppee dañ ko xiyaas ci jaamu yàlla goo xam ne am na aslu ci sharia ngir saxal ko te loolu xiyaas jaamu yàlla yi dafa xaram maanaam kenn mënu koo tuddee leneen lu dul xiyaas jaamu yàlla yi ak ñu ko mën a wax nag buñ naan jaamu yàlla gi ñu sos kat du jaagee ne jëmm ji lañ sos tàmbali ko waaye façon bi la même façon bi tàmbali ak jaamu yàlla la tàmbali ak jaamu yàlla la kenn mënu mënu ko caa génne ndax dañ caa dolli dara ci loo xamee ne lu saxoon la ci sharia lan mooy seenu lay mooy ñu ñaar dañoo nuroo te fekk nuroo wuñ nag lu ma ta bàyyi xel la maanaam asl ba ñuy jéem a xiyaas ci far bi wala faru bi ñuy jéem a xiyaas ci asl ba ñu ñaar nuroo wuñ soo ko xoolee dëggantaan ndax kay jaamu yàlla di zikkar wutal ko melakaan yu baree baree bari wallahi boo ko xiyaasee ci askan ba nga xam ne nuróo lu mat a bàyyi xel lu mat a bàyyi xel la moo tax nuróo rek tekkiwul ci ne mukk du wane ak yoonal maanaam ñaari mbir nuróo taxul ci ne ba nga xamee ne kenn sariya tuddu ko woon booba daf ko yoonalaale ndax dañoo nuróo déedéet ndax bidaa foo ko fekk day nuróog lu ñu yoonal te fekk demewut noona kon kenn jàppewu ko moom bidaa muy feeñal bidaa bu rafet comme niñ ko déggee deesu ko considéré muy loolo muy muy loo xam ne nee nañ day feeñal atteb sharia boo xam ne kenn yaxalu ko woon mu leer nañ ñi ngir ne lay lay lay wane jaamu yàlla googu daa nekk lu feeñ moo tax ginnaaw lay wene lay wone jaam jaamu yàlla googu yi dafa nekk lu feeñ kon nag ginnaaw sharia tudd ko bu leer kon mënees na koo génne lu ko waral mënees na koo génne donte dañ koo sos te am na lu meloon ne moom lu ko jiitu yaa xi loolu loolu taxakum la bidaa bu rafet itam nekkul loo xam ne intérêt diine la bu taxaw boo xam ne dafa ñëw ngir lan ngir benn xew-xew boo xam ne sharia da ko nangu doonut loo xam ne itam te nekk te doonut loo xamee ne itam intérêt boobu doonut lu ñuy xaar wala lu ñuy foog kon bidaa bu rafet nekkul noona nekkul intérêt diine bu taxaw boo xam ne munasaba moo ko tax a jóg te intérêt boobu ba muy ñëw du intérêt boo xamee ne lu ñuy xaar la wala lu ñuy foog la nga xam ne dafa ñëw pour lan liggéeyal bokk nga xam ne day dugg rek ci ay moyens ngir liggéeyal li nga xam ne moo di diine comme ni ko euh, régal sharia yi xam yi yi nga xam ne dafa généraliser foofu itam dafa dugg kon biddaa bu rafet kenn du ko dugal ci foofu ndax moom ña ko moom ña koy ña koy rafetal sax jaamu yàlla lañ ko jàppee kon moom nekkul ab intérêt moo tax léeg ñu naan li tax ñu di ko sos mooy intérêt yoo ñu ay intérêt moo tax déedéet du intérêt boo xam ne dafa ñëw pour munasaba boo xam ne du sharia nangu la parce que ka nga xam ne sax ay ay màggalam ak ay gaam ak yi ci aju ndax ne nit ñi dañ cay lekk loolu mooy la di ca zikkar lu mu dugg maanaam nit ñi dañuy ñëw di lekk ci ndax lekk ba suur këll ndax war naa tax nit ki fent ci diine yàlla ji déedéet ndax loolu boo ko defutoon nit ñi danañ lekk maanaam loolu du aw lay wala commerce bi day dox déedéet même boo taxul doon jaamu yàlla googu commerce gi dana dox wala bidaa jooju lu ma ta bàyyi xel la kon bidaa sos la ci jaamu yàlla yuñ saxal ca cosaan la li wér mooy bidaa yu rafet yooyu ñu jàpp ne ci xiyaas mën na caa saxe la wér mooy bidaa la bu bon boo xam dañ ko sos ci jaamu yàlla yoo xam ne cosaan la yaxal nañ ko de waaye yow mii lañ ca sos bokkut ak lañ yaxal ca sayaat ca ca cosaan la lu tax mooy dañ caa dolli ay melakaan wala nga tënk la sharia joyaloon boyal ko nga tënk ko loolu loolu mooy bidaa bu rafet dëggantaan mais du jàggee mukk ci xiyaas ci la saxe loolu moo tax mu nekk lu ñu sos doon loo xamee ne lu bon la moo tax loolu la ñuy tuddee al bidaatul idaafiya moo tax bidaa yu rafet ci ëpp ci al bidaa al idaafiya ci lay dugg lu mat a bàyyi xel la ndax kat kay sos bidaa bu rafet naan am na cosaan lu koy wane lañ koy wax moo di cosaan loole ni nga ko gëmee ci nga xam ne da xamee dafa nekk lu sax yow mii li nga dolli ca cosaan la waroon ngaa bàyyi xel waroon ngaa bàyyi ba cosaan la nam saxe lii nga ca dolli nii saxe noonu ca sharia nga door ko mën a jël ndax kat lu mat a bàyyi xel la ci ne mbir yooyee ñu dolli ca cosaan la te mooy dolli ci ay melakaan wala sharia tingi ko ñëw tënk ko mbir yooyu dañoo dañoo sàkku nit ki dëppoo ci ak sharia ba noppi sharia nim la yoonalee ci ne da ngaa war a def nangam nga di ko def danga ngaa war a xaar nam la ko sante nga defe ko noona nam la ko sante nga defe ko noona loola mbir la moo xam ne mat naa bàyyi xel bu baax a baax ndax kat boo juyoog sharia ci euh, mbir yooyee defee ko nu la neexee loolu day tegte la ci ne yow wommatuloo wommat gu mat sëkk ak nangul suñu borom tabaaraka wa taala ak ci ndigalam wommatuloo ak nangu wommatuloo wommat gu së sëkk ak nangu gu mat sëkk ndigal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax ñu wax ne kon biddaa naka lay nekkee lu rafet ah te kat régal yi nga xamee ne mooy tax ñu joyal atteb biddaa bu ñu sos ci diine dafa daje ci moom kon yooyee ñuy wax naka lay nekkee biddaa bu rafet te régal yi nga xam ne mooy tax ñu atte maanaam joyal ab atte atteb biddaa bu ñu sos ci diine régal yooyee dafa daje ci moom mënut a nekk kon ak rafetam fan la jógee ci sharia te sharia daf koo ŋàññi su fekkoon dafa nekk rafet faaw day génn ci lu ñu fent jëm ci lu ñu yoonal loolu mat naa bàyyi xel bu baax a baax moo tax cheikhul islam ibnu taymiyata rahimahullah ci bidaa yi nga xamee ne ay xew-xew la yu ñuy faral di amal ci ay feeta ya aju iqtidaa'u siraatal mustaqim day wax ne al aslu fi l ibadaati an laa yushra'a minha illa ma shara'ahu llah lay cosaan ci jaamu yàlla yi moo di wari su faa yoonal dara lu dul yàlla yoonal wal aslu fi l aadaati an laa yuxdara minha illa ma xadarahu llah bu dee nag lu aju ci aada yi nag moom kenn wari caa tere dal lu dul sharia tere nee na xew-xew yi di am nga xam ne ay feet la yu ñu sos benn dañ koo tere ngir lañ fa sos ci ay diine yoo xam ne dañ fay jaamoo yàlla jalla waala loolu tax ñu sos ko mu ne régal bii nag te mooy al istidlaalu bi kawni shay'in bid'atan ala karaha tegtaloo ci ne mbir mi dafa nekk biddaa li tax nga lu tax nga tegtaloo ci mooy sib giñ ko sib nee na loolu régal bu màgg la balañ caa mën a tont tont lu mat sëkk euh, maanaam régal boobu lay tax mu nekk lu mat sëkk ci man koo xam ñi ngi tontu dañ ciy tontu euh, dafay nekk ci buñ doon tontu ci lu ko gaar moom régal boobu wala lu koy kontar nan lay demee bi muy wax lu mel noonu day wax ne am na ci nit ñi ñoo xam ne dañuy sébale bidaa ñaari xaaj te mooy bidaa bu rafet ak bidaa bu bon fan lañ koy teg nee na Umar ibn al moo wax ne ni'matil bid'atu hadhihi ci jullit tarawih ak yeneen bi dalil yoo xamee ne ci ay wax la ak i jëf yoo xam ne mi ngi sos nee nañ ci ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te nekkut lu ñu sib nekkul lu ñu sib maanaam ñi mi ngi xew ci gina alayhi salaam te nekkul lu ñu sib ci yooyu ci lañuy tegtaloo di wax ne kon bi daa am nañu séddale ko daa séddale ko ci rafet ak yu bon ndax yooyu dara nekku ci wala sax yu rafet la faf nag ndax dafa am tegtal yu ko wane moom mbir yooyee ñu xew ci ginnaaw alayhi salaatu wasalaam tegtal yu ko wane benn ci ijmaa wala dafa am tegtal yu ko wane ci alxuraan sunna wala am tegtal yu ko wane ci borom xoom bi ci dëpp ci saxaaba yi wala qiyaas boo xam ne da wala wala wala boo xam ne ci la saxe foofa ca lay mbir yooyu ci la ñuy tegtaloo nga xamee ni benn nekku ci bidaa daanaka boo ko xoolee cere ca lañuy tegtaloo di sukkandiku di wax ne biddaa kon am na bu rafet am na bu am na bu ñaaw ndax yooy dañ ko sos te fekk demewut noona yëmut foofa sax ñenn ñi nga xam ne xamuñu ces sources yi ngay xaa yi ngay jaar ci sources yi xam-xam yi ngay mën a lijjantee attay sharia yeeg yi ngay mën a lijjantee yi sax ak saxut ñoom xamuñu ko waaye bu ñuy seddale biddaa yu rafet yu rafet ak yu bon faj bokk na ci yiñ ciy sukkandiku mooy dañuy jël yu baree bari yoo xam ne nit ñi dañ caa nekk ci ay aada boole ko ca tegtal yooyu ci ne loolu itam day bokk day wane ci ne bidaa yu am na am na am na bidaa yu ñaaw wal iyaazu billah nga xam ne daal nee na tegtal yooyee mu jël jaxase ko ci wax Umar ibn Xattaab ak lañ defoon ci ginnaaw alayhi salaatu mu nekk yu wér ndax ijmaa moo ko tegtal qiyaas ak yi nit ñi def sax nag nga xamul dara mooy boo tax ñu baree bari ci ñiy wax ci bidaa yu rafet yi ci xeet wi ci ci buntu bi ci lañu dugg nga xam ne yooyee nee na mooy yi wane ne biddaa yu rafet am na yooyu mu dajale nee na bokk na ci tegtal ci ne biddaa bu rafet am na. benn li waral mi wax loolu benn day jël loo xam ne moom moo ko tàmm moo ko tàmm def xam ko loola la jàppee ne mooy loo xam ne borom xam ne dañ caa dëppoo maanaam lim tàmm def gëm ko ak ñam gëm tàmm koo def loolu la jàpp ne mooy dëppoo borom xam-xam yi donte xamut nag. mboolem lu ci jullit ñi wax waaye moom moom ginnaaw daa mën a koo def moom jeex na xalaas ak kam xam loolu mooy liñ dëppoo nga xam ne moom ijmaa la moom indahum waaye du ijmaa indal muslimin wal wal ulama bu bàyyi la wala lool mu daan tàmm def ba ñu maanaam maanaam bëgg koo bàyyi ginnaaw bëgg koo bàyyi nag ah a lënt mi ngi ci moom mën naa jàpp ne rafet dara nekku ca fan la koy teg mooy am na yu amoon ci lu Umar ibn Xattaab waxoon am yu amoon ci ginnaaw alayhi salaatu wasalaam te yooyu dara nekku ci maanaam yu rafet la boo xoolee ci sharia am na yu koy tegtale mu ne yooya moog yi ñoo bokk nasalullah al afiya nga xam ne daal soriwut ak koo xam ne boo ne ko li yàlla wax ne wa ida qiila wa ida qiila lahum taalaw ila ma anzala allah wa ila rasul qaalu xasbuna ma wajadna alayhi abaana boo ne leen ñëw leen ci yàllaa ko yonentam ñu ne la ah luñ fekkoon suñu bàyyi kat loolu doy ñu sëkk loolee ñu fekkoon seen bàyyi nag loola lañ jàpp ne mooy rafet xalaas jeex na yooya daal mooy ci muy sukkandiku daal jàpp ne kon bi daay rafet am na loolu mooy lan yaa xii loolo mooy lan maanaam yow li nga tàmm yow ci ngay sukkandiku di rafetal ci diine ak di ñàkk rafetal ci lu tax yow ginnaaw da nga tàmm da nga koo tàmm te mënoo koo bàyyi ndax daay bàyyi ko day metti ci yow faaw nga jëm ko rafetal te te te rafetal googu yi bala moo mën a nekk du rafet nga jàpp ne ñeneen mën koo considérer mooy da ko jéem a taqaleeg yow saxoon ngay tuumaal yooyee saxoon ci ne bidaa la te yooyu rafet julli ñi rafetlu nañ kon bii tam bidaa la julli ñi rafetlu nañ ko axi loolu musiba la na lu mel nii nag ñu baree bari ñi nga xam ne dañ leen ràññee di askanoo sax ci xam-xam wala ci jaamu yàlla ñu bari ci ñoom dañuy layoo ci ay lay yoo xamee ne bokkul ci source yi xam-xam yi nga xam dañ ciy sukkandiku ci wàllu diine asalullah alaafiya tey jubluwaay bi mooy lan mooy texte yooyee nga xam ne dafay tegtale ci nekk bidaa lu ŋàññi la dafa fénqaloog maanaam ali cheikhul islam li taxoon muy leeral nee na jubluwaay bi ci yooyee yi ma wax léegi nee na li tax ma di ko leeral mooy source yi yi tegtale ci ŋàññi bidaa nga xam ne léppam da koo ŋàññi dafa fénqaloog yooyee ñu jàpp ne day tegtale ne bidaa daa rafet benn ay tegtale sharia yu wér la waaye musta tegtale ci ne bidaa daa rafet waaye ñoom nañ ko déggee ñoom moo wérut wala sax nag fa muy sukkandiku ba ne bidaa daa rafet mooy layi leen ci doomu adama yi nga xamee ne moom ñenn ñi réer nañu ñoo ciy sukkandiku wala yoo xam ne ñoom ñoo ko taawil wala seeni aada ñoom te li wér mooy teg fi sharia yi dafa ngàññi bidaa waaye ñoom dañuy tuumalaat yi nga xamee ne moo di teg ci sharia yi loolu mbokk jullit yi xaqiqatan doonul loo xamee ne lu jaadu la ci jullit bi kon la shakka ci buntu boobu ñuy tegtaloo ci buntu qiyaas ci wàllu sharia ci bidaa bu rafet loola doonut loo xam ne lu wér la moo tax dangay xam ne sabab yi tax ñuy fent ci diine ànd ak lu mu bari te xeetoo du weesuwut ñetti ñetti yëf yi daanaka boo ko xoolee ba ca jiitu moo di réere source yi àtte yi fa muy jóge ak yan mooy ngay jaar ba mën koo dégg lu jar a bàyyi xel la ñàkk xam atte seeni suuf source fu muy jugee ak yan mooy ngay xam ba mën koo dégg loolu lu mat a bàyyi xel lu mat a xam la ndax boo xoolee atte yi fa ñuy jugee mooy alxuraan ak sunna ak lañ ca yéegal ci ñoom ñaata mooy ijma ak loolu mat naa bàyyi xel bu baax kon réere ko musiba la qiyaas deesu ca dellu ci atte jaamu yàlla yi ndax kat daa bokk ci ponki xiyaas mooy àtte bi bi nga xam ne mooy cosaan li day doon loo xamee ne dafay am il la joo xam ne danañ ko fekk ci ci bànqaas bi may beneen budul beneen budul aslu bi damay bànqaas bi bànqaas bi ngay jël di ko xiyaas ci aslu ba il ba nekk ci aslu ba da nekk ci moom te jaamu yàlla ñu ngi ko tabax ci lan ci jaamu nangul yàlla ak nattu gu set wicc maanaam man ngaa xam sax lu tax ñu sant la ko koo xam ne nag li ngay def léeg-léeg sax doo xam yële ji lu tax nga ci xiyaas loolu musiba la loo xam ne jëmmi aslu ba ci boppam mën ngaa bañ a xam xille bi man ngaa bañ a xam yële ji wala boo xamee yële ji mën naa bañ a dellu ci faru boo bii nga ko bëgg dugal loolu lu mat a bàyyi xel mbokk judi ci te kat lu baree bari ci eh, yiy sosu ci buntu bi bidaa di ci am mi ngi dellu ci réere sunna ak réere fan la xiyaas di war a di war a mën a amee ak réere itam li nga xamee ne si nii mooy lan maanaam mooy li nga xamee ne moo di sursi làkku arab ndax ñett yi mooy tax bidaa di am réere sursi àtte yi ak mooy yi ngay jaar ba mën koo dégg réere alxuraan ak sunna waaye réere li nga xamee ne alxuraan ba sunna ak lañ cay yéegal te mooy xiyaas ak li nga xamee ne si nii ijma al xiyaas waaye réere yi nga méthodes yi làkku arab yi utilisé lu mat a xel la réere itam li xamee ne moo di yenn niveau la am loolu da cay duggaale yan niveau la am bu dee réere li nga xamee ne moo di palaasu qiyaas ci wàllu sharia réere ko moo tax ñu baree bari ci ñoom ci ñii di mujj ñëw ak ñu leen xaw a jiitu tuuti la chaque ci ne di qiyaas ci jaamu yàlla yi saxal ci loo xamee ne sunna saxu ci alxuraan saxu ci jëf yi itam saxu ci ànd ak ne yaani la taxoon ñu war koo mën a xam wala ñu war koo mën a def amoon na ci jamono alayhi salaatu wasalaam la ko ko teree la teree ñu war koo xam ak ñu war koo def amutoon ci jamonoom te defu ko lu jar mat lu jar bàyyi xel la amma nag qiyaas yan niveau la am ñenn ña sax xamuñu ko ci wàllu source yi tashri'i yi qiyaas ban niveau la ci am ñu xamuñu ko ñàkk giñ ko ñàkk xam moo tax ñu baree bari maanaam yéex dañoo yéex a xam sunna dañoo yéex xam sunna day mel ne xiyaas la li ñuy jiital sax ci linga nga xamee ne si nii moo di sunna moo tax ñu bëree bari am na ay textes yu leer na yu sax ci yooyu ñu jéem a bay bay daganal bidaa bu rafet te yooyu sharia da ko bañ moo tax dañoo lànk bañ caa dellu wal iyaazu billah ñu tàbbi ci bidaa moo tax mbokk jullit ji buntu bii la shakka ci ne daf lay jàngal ci ne seenu déggin ak nañ xamlee bidaa du loo xamee ne lu dëgër la lii mooy li nga xam ne mooy liñ bëggoon indi tey ji incha allah eh, jotaay bay ñëwaat ñu leeral